ñu ngi woon ci ahkaamu zakat bale léegi muy àttey zakat l'impôt légal ñu ngi woon ci shuruut yi di leeral définition bi te wax nañ la bu ñu ko leeralee ba pare mooy mbir ya jeex na az-zakaatu shar'an hiya axdu shay'in ma'luum min maalin axdu shay'in maxsuus min maalin maxsuus min shaxsin maxsuus fi waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li ashxaasin maxsuusin mooy jël gu ñuy jël mbir moo xamante ne lu jagoo la di ko jële ci alal ju jagoo goo xam ne ka ko moom ku jagoo la nit ka ko moom ku jagoo la ci ay melo yu jagoo ci jamono ju jagoo ñu koy jox ay nit ñoo xam ne ñu jagoo lañu ñun nag ñu ngi woon ci chartu deuxième charte beneen parti bi muy lan muy almaal ndax bu fi alal neewul ginnaaw bi ñu gisee shaxsin maalum ñu ngi woon ci deuxième partie bi muy mim maalim maxsuus ñu koy jële ci alal ju jago commencé woon nañ di gis charte alal <coughs> charte yoo yële benn lañ ci gisoon mooy il faut alal jooju zakat war ñu war a mën a génne zakat nga xam ne moom zakat da cee war a génn il faut mu nekk alal joo xam ne a sharia que alal jooju bokk na ci façon alal yi sharia ne yooyu zakat da ciy génn gisoon nañu alal yooyu yi nga xam ne ñépp ci d'accord muy az-zahabu muy waa ji ñu naan or wurus wal fiddatu di xaalis waaye gisoon na al xintatu muy le froment wa sha'iru muy blé wa tamru ak tàndarma lool mu jëm ci côté li ñuy bay mu des ci côté jur ji muy al ibil muy gëléem yi wal ak nag yi wal xanamu ak xar ak bëy boo seetloo ci wàllu xanam yi ibil baqar loolu mooy li suñu boroom def nit man koo tabaski man koo rendi def ko hadyu wala yónni rendi ko ngir boroom bi subhaanahu wa bisu tabaski mooy ba an'am hmm? ah waxoon nañ la nag bu ci nekk rek daa am lu muy ëmb gisoon nañu waxu <coughs> zahiri ku mel na al imaamu ibnu Hazm raxmatullaahi alayhi <laughs> bii passé maa ngi dégg dama dama dama def xalbu laa def bi may wax seen sëriñ ñoom zaahiri yi sëriñ ñoom imaam ibnu Hazm di Daawud al imaam Daawud ibnu Ali ma ne Ali ibnu Daawud loolu lañ naan xalbu al xalbu mooy loo xam ne dama koo jàllar bi <coughs> waaw au lieu ma ne al imaam Daawud al-Zahiri Daawud ibn Ali ma ne Ali ibn Daawud <laughs> al-Zahiri waaw mais Daawud la ibn Ali al-Zahiri ne woon taaliba imaam Isxaaq ibn Rahawayh comme ni ñoom imaam Ibn al-Bukhari <clears throat> ñoom imaam Muslim ñoo ñëpp ni nee woon taalibe imaam euh, Isxaaq imaam Daawud al-Zahiri taalibe imaam Isxaaq la woon tamit. Ah, ibn rahawiya ibn rahawiya rahmatullahi ala aljamii di àndandoo imaamu ahmadu bnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi ala aljamii kon charte bi ñu gisoon mooy façon alal yooyu gisoon nañ ne yu zahiri yooyu mooy yiñ tudd léegi ñépp ci d'accord xanafiya yi rahmatullah alayhi gisoon nañ ne ñoo gën a yaatal mbir yi ñoom li ñu dugal ne lii lépp zakat bokk na ci amul kenn ku yaatale noonu gis nañu waa jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati bi xanaabila ñoom ñi demee qiyaas rahmatullah alayhi waaye <coughs> gisoon nañ ne euh, maalikiya yi ak shafi'iya yi rahmatullah alayhi ñoom cause bi ñu jàpp tax tax bi ñu jàpp li boole bi ñuy def qiyaas ñoom li ñu ci relever comme cause boo xam ne mooy lien bu am boo xam ne moom la ñuy seet caractéristiques yi ñu mettre en évidence mooy kullu ma yuqutaatu yu yuddaxar lépp loo xam ne dañ koy dunde mais dafa nekk loo xam ne day mën a conserver wu voilà xanaa bi la gisoon nañ ne ñoom luy wow di des te nekk loo xam ne yu dañ koy natt en volume loolu xam nga xanaa bi lay waxoon nañ ne ñoom ñoom selon ñoom coton da ciy dugg alors que bu dee li gënoon dëgër comme ni waxoon ne insha allah avis yooyu yépp li ci gën a dëgër mooy avis maliki yi ak shafi'i yi rahmatullahi alayhim ne kullu ma yuqutaatu wa yuddaxar ndax buñ seetee côté mbay mi yi ñuy génne zakat yépp boo seetee lépp li ci yonente ma lay saasaan tudd lépp dañ koy lekk waaw alors que boo toppee xanaa bi lay ñoom seen tax tax fi ñu teg ne lii mooy sabab bi leen war a boole boo ko seetee mooy da nga ciy dugal coton de coton du lu ñuy lekk waaw alors que yonente ma lay saasaan alxintatu froment ashairu orge ak tamru tàndarma di dat yooyu yëpp dañ leen di lekk nga gis ne am na luñ bokk waaw foofu euh, euh, <coughs> kii bi day dëgër muy euh, dalilul iqtiraan voilà dalilul iqtiraan bi day dëgër te en plus booy def as-sabr wa yi ñu bokk ci ngay gis ne mooy premièrement mooy lu ñuy lekk lañu waaw moo tax ñu ne yuq taatu ñu gis ne ñoom bu ci nekk yu daxar dafa am capacité di conserver wu ñu boole ci ne nag lépp loo xam ne am na ñaari melo yi dafay nekk loo xam ne daa zakat da ci war looloo tax ceeb ah ñoom dugub ñoom sorgo ñoom mboq ak gaayoo yépp ñu dugg ci mbir mi léegi nag ginnaaw bi ñu paree ci charte bu njëkk boobu ci wàllu alal ji mim maalim maxsuus mais alal jooju kon ginnaaw bi nga xam ne il faut alal ji ñuy génne zakat mu bokk ci façon alal yii ñu filim hein ak tamit ak zahab wal waxoon nañ la moo dugal suñu monnaie locale yi parce que ak internationale yi parce que dañu am valeur fiduciaire euh, léegi am na yeneen kii que ne euh, xamoon nañ ne du damay ami gëléem rek tamit ñu ne ma génne ci zakat wala damay am xaalis rek ñu ne ma génne ci zakat wala ma am or rek ñu ne ma génne ci zakat non loolu wax nañ la bokk na ci charte yi yi ñu war a gis muy bulughun nisaab il faut mu yépp mu agsi ci le seuil imposable léegi seuil imposable wàllu or ak xaalis loolu dinañ ko gis insha allah seuil imposable entre kii gëléem yi nag yi xar yeeg bëy yi loolu dinañ ko gis insha allah léegi mu des seuil imposable contre côté mbay mi tamit ah orge yeeg yooyu noonu lan mooy seet seuil imposable loolu it dinañ ko gis insha allah ah bu àggee foofu ak am na yeneen façon alal joo xam ne zakat da ciy dal muy uruudu tijaara uruudu tijaara muy yi nga xam ne ci cosaan zakat waru ci woon waaye nag ba ma ko génnee teg ko def ko ah exposé ko ngir jaay ci boobaa nag lay zakat bi war ca alal ja nga xam ne ca laa cay am bu remplir yeneen conditions yi tax zakat bi war waaye dafa mel am na buñ tuddoon mais dañ ko brosser boo xam ne bokk na ci façon alal yi nga xam ne dañ ciy génne zakat mais lañ ciy génne euh, <laughs> waxoon nañ ko wa min tay euh, yaa ayyuhalladhina amanu anfiqu min naa ma razaqnakum wa ma akhrajna lakum min wama axrajna lakum min al ard mooy li jëm ci wàllu rikaaz te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne wa fi rikaazil xumus ar mooy maadini yi nga xam ne dama ko trouver ci suuf loolu nag beneen façon affaire am la te bu boobaa yi du ñuy gis rikaaz dinañ gis ne moom xaw naa spécial tuuti selon ak yee ñu gis ak naka lay demee moom mi nga xamante ne mooy bien trésor yi ma trouvé ci suuf loolu it daam lu ma ciy génnee la ma ciy génnee mooy lan ak lan mooy àtteem moom la ñuy mujjee gis insha allah léegi nag buñ paree kon chart bii lañ gisoon façon alal yi nga xam ne sont ñooy les biens imposables en islam léegi nag ba léegi min maalin maxsuus ci alal ju jagoo jooju mu am beneen charte boo xam ne annoncé nañ ko bi ñuy pare bii weesu mooy al milkiya at-tamma mooy deuxième condition bi nga xam ne alal ji dafa daf ko war a meloo dafa war a mel noonu ngir alal jooju bokk ci alal yi nga xam ne zakat war nañ ci war nañ ci génne zakat mooy dañuy al milkiya at-tamma wala al milku tam waaw mooy il faut mbir mi ma moom ko moom gu wóor waaw waa ji nga xam ne moo moom alal ji ginnaaw imagine ñu ne waa ji ah waa ji de yor na gétt ak xar masha allah deux cent xar la yor masha allah masha allah léegi mais ñu xool nisaabu xar ñu ne ah bon ñu xool euh, bon façon alal ji d'abord ñu ne xar la te xar minal xanam bokk na ci alal yi nga xam ne kon zakat da cee war ñu ne waaw léegi bu ñu paree foofu il faut ñu xool est-ce que waa ji moom mooy lañ njëkkoon a kii jullit la waaw ku la waaw mais est-ce que alal jii nii alal ji il faut mu nekk alal joo xam ne dañ koo moom mooy deux xar yi est-ce que ki ñu naan moo ko moom il faut mu moom loolu bu amul kenn du génne zakat ci alal jooju nga ne ma luy loolu ma ne la bépp alal joo xam ne kenn xamul ku ko moom kenn du ci génne zakat nga ne ma jox ma exemple ma ne la boo bëggee xoolal gisoon nañu fi masalaay luqata masalaam luqataatu du gisoon nañ ko mooy for hein masalaam les biens retrouvés bu ma foree dara for alal mu mat deux millions d'euros yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon nañu bu ñu foree nan la ñuy def te waxoon nañ procédure waxoon nañ tamit am na yenn for yoo xam ne mbir yu insignifiant yoo xam ne yooyu taxul ñuy wax waaw bu dee li nga for dafa bari mat 2 millions d'euros par exemple lan la la alxu lan la la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax arifha sana avant lool fexeel nga xam ci fi nga ko fekk bu dee ci saak nga ko fekk nga fexe xool saak bi nan la mel ban marque la bu dee ci saagu mark yi la ban couleur la saak bi yor yooyu yépp nga xam ko ak nu mu toll boo paree nga xool li ci biir ba xam ñaata la boo paree mu ne arrifaha sana yëgle ko xamaleel mbir mi un an ko yëgle pendant un nga ko yëgle noonu nag gisoon nañ naw ko yëglee du tous les jours da ngay taxaw un an trois cent soixante jours nga nekk fi taxaw ci mbedd yi wala yooyu di yëgle non début bi ngay gën a accentuer après nun gën yàgg ngay gën a bon manoo koy def wala yenn bërëb yi te bu boobaa doo ñëw ne waa ji for naa deux cent millions de deux millions d'euros sinon ku nekk gaa yi foqale bënnale alal yépp ay tëb di la woo non doo wax ñaata la danga naan daal for naa ab saag boo xam ne am na lu ca ne ku ko moom nag veuillez me contacter à ce waaw léegi képp ku la contacter daa am lu ma réerle nga ne ko li nga réerle mooy la mu ne la ab saag bu ñuul nga ne ko waaw léegi lu ci ne mu naan la ay bijoux d'or a ci ne nga ne ko non euh, sëñ bi wasalaam ndax mbir mi loolu newu ci xam naa euh, jàmm ak jàmm ku la ne alal la ne la man nag trois millions ci newoon nga xam ne du moom ainsi de suite mooy alal jooju waa ji bu ko yoree ta un an kooku mënu ci génne zakat kenn du ne ko ah, ah, ah, yow yor nga loo xam ne mat na nisaab te bokk na ci façon alal yi ñuy joxe zakat léegi yow joxeel non mbir mi mooy lii moo tax conditions yi am solo mooy conditions yi il faut lépp remplir ngir affaire bi mën a nekk bu ci benn deñee kese mooy mbir mi du baax foofu dañ naan la dëgg la mat na nisaab téye na ko un an te bokk na ci alal yi nga xam ne dañ ci frappé par l'impôt légal mais sauf que waaye moomu ko milkun taam milkiya taam moo fa amul bu boobaa nu def waa ji du mën du mën a génne zakat foofu parce que alal jooju mooy moom du propriété bi il n'est pas le le propriétaire la kon milku taam loolu la mais fii am na benn affaire boo xam ne bu jara souligner la bala ñoo gën a dugg ci affaire bi mooy ne jaam bi jullit bi dafa war a xam ne moom li mu yor moomu ko mooy moom lu ko yàlla dénk la waaw ah si xanaa suñu boroom waxul ci suuratu nuur ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa aatuuhum min maalillahi alladhi ha buur yàlla nee na wa aatuuhum jox leen mimma lillaahi ci alalu yàlla gis nga mu askane la alal ji borom bi subhaanahu ndax mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg ki moom alalu yàlla ji nga xam ne aataakum moom la leen jox kon buur yàlla ñu ko jox moo tax nit ki xam dëgg-dëgg buy joxe moom warula gis moom daa war a effacer boppam wala mu jàpp ne intermédiaire la mais buur yàlla mooy kiy joxe dëgg-dëgg xam nga gaa yi léeg-léeg nga dégg ñi yalwaan ci jàkka yi di ko wax waaw wala wala ñu naan yéenay joxe buur yàllaay nangu waaye wax ji gën nekk sax mooy buur yàllaay joxe te buur yàllaay nangu loolu kese la à vrai dire bi loolu la mooy buur yàlla mooy joxe te buur yàlla mooy nangu tabaaraka wa ndax moo dëgg-dëgg alalam la moo ko moom moo la moom yow miy joxe da ko la koo dénk nag moo tax mu ne wa aatuhum jox leen leen mimma lillaahi ci alalu yàlla ji nga xam ne alladi aataakum bi mu leen jox ah waaw léegi moo tax ak fim naan wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi ci suuratul xadiid wa anfiqu waay waay dépenser leen mimma ci li nga xam ne gis nga xoola buur yàlla du la wax jëlal sa alal yépp nga nga nga dépensé ko de def ko sama yoon déedéet dane la une partie te partie boobu dinañ gis bu ñuy ñëw min axdu shay'in ma'lum mooy nisab seuil imposable bi buñ koy gis ci la ñuy gis ni min boobu nan la tollu te vraiment ci la ñuy xam ne wallahi mbir yi bariwul ah mais man li may joxe sa zakat bariwul bu ma ñëwee ba koy joxe loolu du dara c'est insignifiant par rapport ak li ma yàlla jox waaw mais nag gis nga boo ko defee te yàlla tax buur yàlla dara tuutuwul ci moom waaw waaw moo la koy fulandil moo la koy fulandil comme yonent ma lay saa saa buur yàlla boo saraxee jàmb bu saraxee buur yàlla da koy fulandil comme nit ki ni muy ni muy yare hein fasam mu ndaw wu mu yor ni mu koy toppatoowee ba mu màgg buur yàlla koy fulandil te buur yàlla moom yudaafu liman yasha mooy fulandil ku ko soob kon affaire yi kon loolu ab préalable la xam gu ñu war a xam ne buur yàlla lim ñuy laaj ci alal yim ñu jox naan ñu génne leen ci zakat wala def leen ci lii à vrai alalam la waaw da di karim rek waaw da di mooy alkarimu kese waaw sinon jarul soxlawul woon ñun ngir joxe waaw man dha mu jox la ko ba taxawaat naan la dooma lebal allahu akbar man dha alladhi ana ki nga xam ne yuqridu allaha mooy lebal buur yàlla qardan ak lebal xasanaa gu rafet mooy moo la ko jox ba pare ñëw naan la lebal ma ah, ay sama jaam tee nga maa lebal nga naan a ah, bu yàlla moom nu mu fa demee mu ne loolu ma lay wax du ci man de waaye mooy sama jaam yi nekk ci kaw suuf te sox aajowoo loolu minal masaakiini wa fuqaraa ci miskiin yi way ñàkk ñi ñooñu laa leen di wax ngeen def ci alal yi man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana fa yudaa'ifuhu lahu wa lahu ca suuratul hadiid ana kan mooy kii de kii kii kii kii lebal buur yàlla lebal gu rafet mu fëlandil ko ko multiplier ko ko te dina am pay gu tedd kon nag ah alkarimu daldi azza wa ginnaaw bi nga xam ne moo mbir yi teg ko suñu loxo ba pare di ñu ko askanale waaw ah naan innama amwaalukum wa awlaadukum fitna jël alal ji nga xam ne alalam la mu jox ñu ko di ñu ko askanale ngir lan teraanga bu mu ñu defal wala qad ba bani aadam innama amwaalukum dëgg-dëgg seen alal yi te ndax alal ji moo ko moom de wa aatu min maalillaahi alalu yàlla la ba pare fala tunjibuka amwaaluhum wala awlaaduhum bi mu doon wax ci suuratu tawba fala tonjib ko gis nga naafiq yi gis nga ces grands bandits yi nekk ci kaw suuf yi gis nga kuffaar yi nii ak naafiq yi leen topp ak gaa yi nga xam ne weddi yàlla lañ newe noos ahlu taraf yi topp opulence gi kese mu ne gis nga gaa yii bu ñu la bu ñu bu ñu la yéem amwaaluhum seen alal yi lu ñu drainer seen chiffre d'affaires yi par an bu mu la bu mu la tiital de non non ñu naan benn nit boo xam ne daanaka li mu am ëpp na PIB wu yenn dëkk yi suñu boroom ne yonent ma lay saaf saaf ñii seen yooyu bu mu la bu mu la yéem yawit jullit bi nekk fi rek di liir Forbes xaw ma Forbes la xaw def classement wu les hommes les plus riches du monde nga ne fi rek bii bi émerveillé wu ay way jilewaay yi ay woy top 5 bi gaa yi day saa li ñu yar jënd na suñu réew yi suñu boroom nag nee na loolu bu mu la yéem falaa ton ka bu la yéem am waaluhum seen alal yi ma leen defal ñoom kuffaar yi wala awlaaduhum seen doom yi nga xam ne fi gën a bakkane ci àddina bi lañuy ne ci waruwaay yi gën bakkane ay jet privé yu ne lañuy am fu leen neex jaar wala yaghurraka wala yaxurannaka lan la waxoon euh, euh, wala yaxur euh, taqallubuhum fil bilaad suuratul Gaafir nan la ko waxati bum la wor seen jàllar bi ñuy jàllar bu ci dëkk yi waaw tey ñu nga Australie suba ñu nga South Africa ginnaaw suba ñu nga ñu nga Maroc beneen bi ñu nga fële ca ca ca Brésil après ñu nga Los Angeles loolu yépp bu mu la yéem kon gis nga alal yi mu mu mu dal di koy askanele jaam yi ginnaaw ba nga xam ne alalu boppam la waaw waaw yaa ayyuhal ladina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil hein yéen ñi yàlla bu leen lekk seen alal yi amwaalakum seen alal yi lii lépp ak teraanga la kon nag dëgg dëgg buur yàlla moo moom alal yi ginnaaw gi mu askane lañu ko ba pare nag bu matee yenn yi mu ne la génne ci lu ndaw muy zakat dimbali ci sa mbokk julli ñi jaamoo ma ko loolu nag waxoon nañ la condition boobu kon moo tax lii nii yépp mooy mooy lii mooy dalilu condition bi que alal ji nit ki buur yàlla daf ko askane la nit ñi waaw yaa ayyuhal ladina amanu laa tulhikumu amwaalukum wala awlaadukum ah wala awlaadukum an dhikrillah yéen ñi yàlla laa tulhikumu amwaalukum seen alal yi bu mu leen fëkk de kon seen alal yi tey Seydina Muaad ibn Jabal lan mooy dalilu milkiya tàmm gi tàmm gi wala milkun tàmm gi nga xam ne manu la ñàkk condition la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu ne ah Seydina Muaaz ah wallahi jazaahu llahu an al-islaami bu ñu gisee zakat moo tax de ah allahu akbar allahu akbar Seydina Muaaz Seydina Muaaz ibn Jabal inni ahtasibu nawmati kamaa ahtasibu qawmati allahu akbar ha sayyidina Mu'aaz inni man ahtasibu damay yaakaar fa buur yàlla gis nga bu may xaran di nelaw ni may ame yaakaar def nelaw yeeg xaran yi yépp ngir yàlla di yaakaar am gërëmu yàlla ci nelaw yeeg xaran yi may nelaw bu may mooy comme bu ma taxawee di ko naafilal guddi noonu laay amee yaakaar buur yàlla defal ma comme ni ci sama julli yi bu may nelaw it noonu laay yaakaar lépp nekk ci yàlla loo xoon seyna abu muusa la shaari yu keroog bi ñu àndee yaman foofale kon yi lan la koy nante mi aley salaam waxoon fa idaa jitahum boo demee waa yaman nee leen inna allaha qad farada alaykum sadaqatan min amwalihim tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim mu ne boo demee neel ke buur yàlla moo leen farataal inna allaha qad farada moo leen faradaal ci ñoom sadaqatan li nga xam ne ab sarax la mooy ab zakat boo xam ne tuqxadu diis na ko jël min aghniyaihim di ko jële ci ñi nga xam ne min amwalihim ci seen alal yi kon mu askanele alal ji ci ki nga xam ne mooy ñoom lool moo tax lii nii dafa nekk loo xamante ne ni condition buy wa luy wane ne la condition bi ah alquran ak sunna dañ koo wane léegi buñ duggee nag ci détails yi ay wër nañ leen dugg ci détails yi ginnaaw bi ñu xamee lii lépp mooy kon man ci lay xame ne ndekete <laughs> mooy day indi ay question boo nee moom gi il faut mu nekk moom gu réel day indi ay laaj de ma ne la ban laaj nga ne ma ban laaj ma ne non c'est que da ngeen nar a compliquer yëf yi rek saa yi ah déet waxal rek hmm, xoolal mooy <coughs> waa ji nga xam ne dafa am ay det nag nga ne luy loolu mane ne la non déglul waa ji nga xamante ne nii dafa lebale alal hmm? waa ji nga xam ne dafa jël alal lebale ko mais kooku nu muy def nga ne ma bon sois plus clair ma ne la je vais l'être insha allah rek xool xam nga ima nañ jël deux ma jël quatre mille euros lebal ko nit alal ja def ca moom un an ci weeru jullit lañuy wax ci la zakat bu ñuy wax xawalaanul xawli dina ñëw ci condition boobu te wax nañ la condition boobu noonu du pour ñépp du pour façon alal yépp la il faut mu def un an mooy imaginer waa ji nga xam ne dafa lebal 4000 euros benn waay 4000 euros yi nekk ca kam ko lebal un an léegi ah alal ji def na un an bi kan mooy génne zakat bi est-ce que dañu naan waa ji leble yow sa alal la parce que waa ji da la ko delloo. yow sa alal la dala koy delloo kon yow xoolal alal ji nga am hmm? ji nga am nga plus ko ak 4000 euros yële nga génn bu ko defee nga génne zakaatam est-ce que la ñuy wax kooku wala dañ naan waa ji nga xam ne moo ciy soppande ko moo yor tasarruf gi mooy ki mu ko lebal est-ce que kooku lañ naan sawaay comme que yow yaa yor mbir mi ndax affaire bi dafa am ay ay volets yu wute mooy bu dee 4000 euros yi kiiwu ko moom mais daf koo lebal daf koo aale mais nag sauf que mbir mi n'est pas à sa portée et n'est pas à sa disposition moom daf koo leble mais kam ko lebal moom lu ko ci neex def est-ce que dañ naan dañuy xool côté comme que waa ji moom am na accès ci alal ji te moo ko yor te lu ko kii te def na fi un an kon moom mi nga xam ne moo am ahliyatu tasarrufi moo am habilitation di soppande ko ci alal gi est-ce que dañ naan ko ha kon sawaay yow yaay génne zakatu alal jooju loolu mooy laaj bi bu boobaa milkiyatam xam nga affaire baa nga wax milkiyatam mooy est-ce que waa ji nga xam ne mooy ki lebale ak daa inu est-ce que kooku daa in mën nañ ko ne yow eh eh eh, eh kaay ak daa in yow kaay kaay kaay kaay yow yaa moom alal jama léegi kon yaay joxe. xam nga kook boo ko waxee mooy ak moomam des na parce que buñ ma nee maamoom lii te manuma cee tasarruf mooy manuma cee soppandiku manuma cee def dara parce que lépp naa ko kooku mooy ak moomam des na mais waa ji nga xam ne tamit moo ci man a soppandiku mais sauf que il faut mu delloo ko parce que am na délai boo xam ne soit loolu lay delloo wala mu seet leneen équivalent wam delloo ko kooku it ak moomam des na léegi ana kan moo moom alal ji ak kan moo ci génne zakat loolu question boobu da koy indi indi na yeneen question mooy wala bon xaaral nga ne bul dem nañ def au plus simple du plus simple au plus compliqué parce que bu dee yu bari nga fi joxandoo yooyu day day jaxasoo réglement affaire u day na bii det bi ku ko moom mooy xaalis boobu nu muy demee nan lañ koy génnee zakaatam loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuti dafa am ñoo xam ne dañoo gis ne non seulement waa ji leble di ad-da'in ak almadin ad-da'in mooy ki leble almadin mooy ki nga xam ne moom lañ lebal dafa am ci boroom xam-xam yi te loolu ko mel ni al imaam ibn Hazm comme moom loolooy mazhabam zahiriyya yi mooy ne dara loolu alal jooju kenn ci ñoom ñaar manuñ ne yaa ko moom milkiya taam ma amu ci kon bu boobaa ki nga xam ne mooy créancier bi du moom mooy génne zakat bi mais waaye ji nga xam ne mooy bénéficiaire wu dette bi ki mu joxoon ki mu lebal kooku du ko génne parce que kenn ci ñoom ñaar amuñ milkiya tàmm waaw loolu la euh, zahiriya yi wax mu am beneen wax ne way euh, kon gis nga xikmaay li tax ñu wax lool sabab li tax ñu ne kii kenn du joxe zakat bi leer na mooy kenn ci ñoom amul milkiya tàmba te lool condition la ngir ci alal joo xam ne dañ ko war a génne zakat comme que amu ci ñun dañuy waddal zakat ci ñoom ñaar ñëpp kenn du ci jax zakat mu am beneen wax boo xamante ne nii euh, dañu ne te mooy waxu jumhuur dañuy yem ci ñaari wax yi am na yeneen i wax nag ñoom dañu ne euh, mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi ñii nag amul nga naan mazhab bii mazhab bii mooy boroom xam-xam yépp dans leur majorité dans leur majorité wax bii lañu wax mooy dañoo ne dépp en fait yow pour répondre sa question bi kan moo moom alal ji parce que foofu la il suffit ñu xam kan lañuy ñuy askanel alal ji dëgg-dëgg bu boobaa moom moo ciy génne zakat zahiriya yi wax nañ lu leer mooy ne kenn amu ci milkiya tàmm kon dañuy waddal lépp waa jumhuur na ñun duñu wax lool ñun dañu naan dafa am det dafa am det dafa am det am mooy ñaari façon det moo am mooy det boo xam ne det mooy loo xam ne lu ma lebale la waaw bor voilà dafa am bor boo xamante ne nii bor dafa am ñaari façon bor ñoo am bor boo xam ne yaakaar naa ñu delloo ma ko ak bor boo xam ne yaakaaruma ñu delloo ma ko ah, taqaleeti ngeen waa jumhur de ñu ne waaw <laughs> loolooy réalité bi dafa am bor boo xam ne leer mooy am na pas leer na ma à cent pour cent mooy xalabatu dhann ta xalabatu dhanni kal lii ëpp ci njort moo lu lu nekk lu xew lu reyal la ñuy boole moom lañuy jox àtte ñu ne ñun ni kon ñaari façon yooyu ñoo am léegi nag bu dee ne det bi nga xam ne waa ji am na yaakaar que waa ji dañ ko delloo comme si koo xam ne dafa lebal koo xam ne moom yàgg na koo lebal te kooku yépp xame nañ ko fay bor te tamit nekk na koo xam ne moom commerce la nekk wala yu mel noonu day leb mais nag foo jaar après dina fay moom xamal nañ ko loolu wala même bu dul mais nit la koo xam ne daal moom boo ko lebalee après dina la fay xanaa catastrophe xew mais daal moom xame nañ ko moom day fay bor kooku mooy waa ji bu ko lebalee am na yaakaar lool que ne waa ji dina fay léegi nag bu boobaa nan lay génn kan mooy génne zakat bi dañ naan waa ji leble. le créancier mooy génne zakat bi alal jooju bu defee un an hein ca waaja waajam ko lebal moom bu day xool day xool alal ji mu yor moom du bokkul ak ji mu leble bu bu xaw xawli jotee mooy jamono ji mu ko war a génneel zakat da koy additionné ak la mu lebal waa jëli 4000 euros yam wajal lebal waa jëli nga xam ne am na njortu bu baax nit na ko fay da ko ci ciy boole additionné ko daal di génne zakatu total li mu yor këram ak li mu yor ci kontam plus la mu leble te yaakaar ne dina ci jot léegi nag bu defee lool mu génne zakat bi dënku te pourtant jotagul lële ndax lan ndax lan mooy ne comme que lële moom am na presque. presque certitude que ne waa ji na ko delloo mu ngi mel ni rek lu mu yor kenn téyel ko ko fenn waaw euh, bon am na lu mu mën lu ñu mënoon a dugal fii mais damay bañ mu compliquer masala bi ah junjoon nañ ko mooy masalam wala nañ bàyyi nañ non nañ wax lii ba pare après ñu dóor ci ñëw ah ah nañ def lool kon première partie bango bu dee bor bi nga xam ne am nga njort ne waa ji dina la ko delloo nii lay deme léegi nag mu am beneen façon bor bi nga xam ne amoo njort waa ji delloo la ko mooy hii man de waa ji xaw ma lu tax man xaw ma bi may leb dapan yeew mais kii ñépp xame ko client ma ñëw jox ko sama xaalis yaa subhaanallah man de xaw ma lu ma dal lebal nga ko ba mu dem ngay dóor a naan mais mais mais man lebal naa waa ji 4000 euros kii nga xam ne sa way non moom mooy mooy ñàkk naa ko kii diw moom nga xam ne ku ko jox sa alal ñàkk na ko kooku xam nga alal jooju yaakoorul mu mu jot ci hein walla sax mu mu lebal koo xam ne dafa jotee xamu ko bu baax noonu waaye waa ji daldi waat ba mu ñëwee di ko fayeeku mu wat ne maa ngi wat ci yàlla ne billaahi tallaahi wallaahi masuma laa yoreel fifteen waaye ji leen gëne mu ne ko maa la ko wax waaye nga diw bàyyi ñeme yàlla yow quatre mille euros yi ma la àll dimanche dernier nga ne masuma la lebal mu ne la maa ngi wat ci yàlla léegi wax ji mooy alal jooju bu matee un an kan mooy génne zakat bi dañu naan waa ji waa ji leble moom du créancier bi du du du génne dara parce que alal jooju mu ngi mel ni alal ju mu ñàkk waaw mu ngi mel ni alal ju mu ñàkk parce que moom de toute façon yaay sa sax moom désespéré na ci retrouver waat ko jotaat ci léegi nga ne ne waa ji nga xam ne moo weddi nag ne moom kiiwul te xaqiiqatan moo yor alal ji dañ naan la kooku alal ji lewu ko parce que kooku kooku day fen mooy dafa wax lu amul en plus nee ba pare mooy tëdd na ci alalu jàmbur alal alal nag te lii bokk na ci mooy milkiyatam gi alalu sàcc bokk ci alalu sàcc sàcc bi mënuñu ne en ah bon moi je vais comme que dégg naa buur yàlla laa yuhibbul fasaad damay recycler li ma jël daal di koy def lu baax waaw mooy lan dama ciy génne zakat sàcc naa braqué naa banque boobu ba léegi maa ngi ko rënkoon fenn ndax gars yi bi ñuy def di def ay descente sama kër bu dañ doon dañu ne woon man la te dofuma di fa bàyyi alal bi ma denc ko fa sori ci àll bi mu def un an manuma ñëw ne man nag pour tuub ni may def damay jël alal ji xool ñaata la mu génn ci zakaatam bu ko defee baax na li ci des ma tëdd ji ba saay fan jeex kooku dañ naan man da parce que alal ju lewul alal joo xam ne alalu soxtu la alal joo xam ne daganut illicite nit ki mënu cee génne zakat waaw mënu cee génne zakat mënoo ko recycler ni nga koy def mooy yow da koy delloo te ña ko jëlee woon bu dee ne xamatoo leen wala ñoom faatu nañu seeni descendants seeni seeni sët wala seeni doom a ngi fi nga dem delloo leen ko bu dee ne loolu lépp seet nga fu ne xamatoo leen gisatoo leen amatoo leen tras danga koy dangay nga yéene yéene débarrassé wu ci alal ju xaraam ngay def mais jamais nga naan dama koy def ngir jaamu yàlla ak damay génne zakat loolu manu ne loolu dafa se interdit et manu la ne léegi nag kon waa ji nii waa ji nga xam ne dafa lebale alalam joo xam ne yaakaaratul na dina ci jot kook du ci génn benn zakat léegi nga ne ma mais y'a euh, yaa une sous-question mooy malgré tout que yaakaaroon na du ci jot mais bu defee quatre ans après waa ji rëccu bon par diverses raisons mu ñëw ne bon finalement je ko nekk bon sa xaalis bi mën nga ko lebal woon léegi mu ngi nii dóor ko 4000 euros léegi laaj bi mooy ana waa ji moom day génneel zakat alalam jot quatre ans yi wees wala déet loolu boroom xam-xam yi lañ ci wuute am na ñu ne rahmatullah alayhim te wax la joo xam ne ku mel ni al imaamu ali ibn abi taalib ak mawlaana ibn abbas radiyallahu anhuma jële nañ ko an il jamii ci ñoom ñaar këne kooku ni muy def mooy bu jotaatee xaalis bi quatre la mooy at mu nekk ci quatre ans yooyu weesu bu ci nekk da koy génnee lamu ci waroon a génne ci zakat day rattraper quatre ans yi loolu mooy wax bu njëkk bi deuxième wax bi ne mukk ano ah non ah non moom ni muy def te loolu mooy mazhabu al imaamu Malik te ku mel ne imaam alxasan ah, moom la wax ibn yasaar al basri raxmatullaahi alayhi te mooy mooy madhabu al imaamu maalik ibn anas muy imaamu daaril hijrati muy maaliki yi kooku benn at kese lay génneel zakat même bu defoon cent ans ca waaja alal ja cinq ans trois ans deux ans benn at kese lay génne zakat mooy bu bu ko waaji remboursé delloo ko xaalis bi benn at kese lay jàpp génneel zakat benn at même bu dee alal ji cinquante mille euros loolu benn at boobu kese def na cinq ans wala dix ca waaj a ko yoroon kooku lool lay benn yoon la koy génne kanta xanafiya yi rahmatullah alayhim ñu ne mukk yii nii yépp du ñuy fekk waaw dara la joxe zakat ci dara waaw moom xam nga nu muy def xam nga nu muy def mooy ne moom alal jooj ba mu ko jotee kenn du compter ci alal jamono yu weesu ak yu weesu kenn du ko comptabiliser léegi kay dañuy commencer di compter ba mu ko recommen ba mu ko yoraatee après ñu jëmaat un an ca kanam mais kenn du fi génne zakat ay un an considérer un bu dee dix ans la fa def wala boog day rattraper du ñu ci def dara benn kese lay génne loolu mooy waxu ñi nga xam ne mooy xanafiya yi waaye li gën dëgër insha allah mooy waxu maalikiya yi lu tax lu tax parce que alal ji manu la lu tax manu la parce que ne yoru ko gi nga xam ne condition la amu ko woon moomul woon il n'avait pas la main ci alal ji amul woon sa main sur l'argent amu ko woon mu ngi ñu ne la comme que loolu amu ko woon mooy jamono jam ko waree at mu ne la koo waroon mais at moomu dafa am lu taxoon man la ne muy condition bii la remplirul kon condition boobu jamono jooju la woon weesu na jeex na léegi nag bi mu ko jotee at moomu mu ko jot jeex na kon boobu rek lay génne ndax léegi yor na ko te loolu mooy li gën a dëgër insha allah ci wax yi pour avancer léegi euh, kon deta ngoog léegi nag kon mu indi beneen beneen suulaaj beneen suulaaj mooy mais am na yenn alal yoo xam ne gars yi dañ koy bokk ab coopérative ab coopérative ay baykat yoo xam ne dañu ne l'union fait la force gis nañ ne affaire yi daal si on est unis on est plus fort mais si on est divisé on sera écrabouillé par le système économique mondial ni ñuy def kon on crée des coopératives ni ñuy def dañuy def ay coopératives léegi ñu ne ay ci nañ def coopérative ñu def coopérative daldi ci wàllu mbay mi wàllu gerte gi walla basi bi walla dugub ji léegi wa aatu xaqahu yawma xasaadi mais bu jotee alal jooju noonu kan moo ko moom milkiya tàmm est-ce am na fa dañ naan waaw dañuy recenser gaa yi dañuy recenser gaa yi ne ana kan kanak kan la ñu gis ne cinq paysans lañ cinq cultivateurs ñoo dajale seen force ñu ne ah yéen la waaw ñu ne ñu ngi ñu ne mu ngoog léegi ñoom ni ñuy def laaj bi mooy est-ce que léegi dañu naan dañuy jël récolte bi buñ ko récolter comme que ñoom cinq ñoo bokk tool bi léegi ñu ne bon ni ñuy def. bu ñu ko dañuy jël rendement bi yépp ñu génn ci zakaatam jour bañ koy cueillir ki ki góob bañ ba nga xam ne ci lañuy ki eh, gerte gi walla góob li nga xam ne mooy dugub ji wala tool bi jouru récolte bi wala boog dañu naan ku nekk la nga ci am yow yaay génneel sa bopp zakat bu dee mat na nisaab bi wax ndax ndax wax nañ la az-zar'u dafa am nisaab comme ni nga xam ne wàllu alal mooy mbay mi dafa am nisaab boo xam ne boo ci àmbuli doo ci génne zakat li gën a dëgër contrairement ak li Hanafi yi wax waaw comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu léegi dañu naan voilà masala boobu masala boobu ci wàllu mbay parce que bu dee ci wàllu animaux yi ay jur bu doon ay troupeau lañ yor loolu beneen affaire la waaw bu doon ay troupeau lañu yor loolu beneen affaire la mais ñun fii nañu wax côté mbay mi ak côté bu doon xaalis la comme ñoo xam ne ay actionnaire waaw ñoo yor suñu entreprise ñu nekk cinq actionnaires léegi ñun suñu trésor hein bi nga xam ne mooy suñu alal ji ñu yor mat na par exemple ñu am capital bi di deux millions wala mu am loo xam ne de l'argent frais boo xam ne moom lañ teg fee au cas mu def fa un an wala ñu ne am nañu ay bénéfices alal jooju est-ce que dañu naan gaa yi bu matalee condition comme xawalaanul xaw dañuy boole lépp génnee doo ko d'un coup zakat bu boobaa dañ naan non. dañuy xool ku nekk ku nekk ci ñoom la nga ci am sa part bu matee zakat nga génne ko waaw alors que bu dee ci wàllu jur ji muy animaux euh, betaay bi bu boobaa ñoom bu ñu boolee mën nañu boole foofu waaw mais fii ñu nekk mooy loolu dañu naan non attends borom coopérative yi tool yi ndax foofu xam nga fi muy gën a kii mooy li ñu naan tool bu mag est que xam ngeen luy tool bu mag tool bu mag bi waxuma tool sëriñ bi de non tool bu mag bi euh, gaa yi nga xam ne dañuy bay wala ñi jot a bay amaana ñu xam ko mooy dafay am tool boo xam ne waa dëkk bi yépp a koy bokk ñépp a koy bokk Euh, fa ma ko fekkoon ñoom par mercredi lañ fa doon dem crédit moom ñépp ci tool bu mag ba lañ jëm léegi nag waa dëkk bi ñoom ñooy définir at mu ne ñu ne at mii dugub lañu fiy bay wala at mii gerte lañ koy bay ñoom ñooy seet wala ñu ne at mii suuf si sonn na nañ bàyyi noonu bu ko defee mu gën a mën a régénérer wu at mi ci tegu ñu door koo bay loolu lépp ñoom ñoo koy décider te yow dëkk bi leer na ne am na ñoo xam ne. seen gafaka diis na mooy seen poche diis na mooy masha allah na ñoom du ñu ñàkk mais am na ñoo xam ne ñu ñàkk lañ wax ji mooy imaginer tool bi ñu bay ko ñu bay ko dugub alquran dane wa aatu haqqahu yawma hasaadi wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin joxe leen li nga xam ne mooy xaqam mooy zakaatam bés bi nga xamante ne nii ci ngeen ko góob ci ngeen def récolte bi te bu leen yàq ndax buur yàlla bëggul yàqkat yi léegi laaj bi mooy mais loolu lan la ñuy génnee zakaatam bés bi ñuy kii góob dugub ji après euh, dañuy jël zakat bi yépp dajale ko récolte bi yépp génn ci comme que asamaan see ko moo ko tawal al ushru un dixième bi est ce que noonu la ñuy def. parce que loolu laaj bi mooy lan xam nga laaj boobu lan lay ëmb mooy bu ñu ko génnee noonu mooy mais fuqara bi ci biir nag mooy pauvre bi ci biir sa bokk ci alal ji moom génneel lañ ko zakat te kooku moom a génne zakat dañ ko war a joxe zakat hein dañ naan la foofu nag <laughs> foofu nag mook fi ñu jógee yem bu boobaa mooy moom li mu am lañuy xool bu matee nisaab moom da ciy génne zakat waaw yeneen toolam yi tamit mooy fa mu koy génnee mooy jour ba mu koy ba récolte ba la koy génnee mooy ñi nga xam ne ñoom daal ñoom ñoo mën a joxe zakat ci ñoom ñooy joxe ñi nga xam ne ay pauvre lañu mënuñoo joxe kenn du leen joxe loo milkiya taama gi dafa indi euh, ak taam ma wala milkun taam dafa indi beneen question mooy ci lañuy ñuy xame ne trésor public mooy baytu maal kenn du ci génne zakat parce que la xam nga xaw na wuteeg tool bu mag bi ndax tool bu mag bi képp ku ñëwoon sax ba ne dañuy génne zakat bi lépp dañ naan ñoomee village boobu bu ñu leen ko mënula jox ndax ñoom ñëpp la xool beneen village mais du demee noonu dañuy xool ñi nga xamante ni ñoom bu ñu ko séddalee xam nga nag naan ku nekk ñooy tolloo hein mais am na ñoo xamante ne nii ñoom bu dee ne ñoom li ñu am mën naa génne zakat ñoom dañ ciy génne zakat mais pauvre bi xam nga ne manula am à condition voilà bu dee ne pauvre bi jour boobu bi ñu ko bi ñu ko séddalee bu ñu ko séddalee moom dafa am lu baree baree bari ba mu ëpp ni sax ah bu boobaa ko pauvre tul ci jamono jooju voilà loolu la tamit mooy même bu dee statut pauvre la yor mais parce que statut buur yàlla moo leen di évoluer nit mën na pauvre début année bi balaa année day jeex mu nekk richard léegi nag mooy koo xamante ne nii sàqam yi fees na dell bay giij kooku moom même bu dee pauvre la woon démb pauvrul tey mooy bu ñu ko séddalee ku nekk la mu ci am bu dee ne mat na nisaab bu boobaa ku nekk lay joxe voilà ñu teg noonu. bu dee nag matu ko kenn du joxe léegi nag mu des kon milkiya taama gi di moom dëgg-dëgg moom mooy trésor public trésor public kenn bu ci génne zakat manuñu ñëw ne non keesum réew mi nag ah <laughs> non dafa am excédent ren sawaay suñu pays bi dafa am excellent xam nga loolu yombul loo koy dégg rawatina pays francophone di dégg ne am na excellent simple waaw parce que seen maamay France te ñoom ñooy les les les rois hein des déficitaires waaw xanaa ñoom Suisse te Suisse moom yeneen kàllaamaa fa nekk ñoom Canada ak gaa yooyu mais hein mooy euh, ñu ne dañu am excédent alal ji def na fi at ah, yàgg na fi aywa kon nañ ko génne zakat lool manu nekk parce que alal jooju ñépp ko moom parmi ñi riche ñiy joxe zakat ak ñi ñuy jox zakat ñoom ñépp ci bokk kon loolu kenn du ci génne zakat ah léegi ndax lan kenn mooy dafa amul kuñ naan kii wa ko moom mu ngi mel ni loolu it ci la beneen masala dugg mooy wax waqfu am waqfu xam nga waqfu mooy lan. waqfu mooy waajoo xam ne dafa jël alalam une partie ci alalam ne man am lum jël ne lii de maa ko def génn naa ko ci sama moom sama moomeel def ko ngir yàlla subhaanahu wa ta'ala comme ma ne defal naa ko pauvre pauvre yi dëkk Pikine yépp tabaxal naa leen ngandum étage boo xam ne pour ñoom ñu ciy dëkk rek la wala ma ne man damaa bari ay suuf jël naa cinq hectares wala ay cent hectares jox ko ay pauvre ngir ñoom ñu ciy dund ba ilaa yawmi diin pauvre kese ko war a moom waaw bu boobaa mooy alal yooyu wala ma ne defal naa ko waa dëkk bi yépp alal yooyu kenn du ci génne zakat mais bu dee dama jël ne man parce que kan moo ko moom bu ma nee nag. waqf bi ñaari personnes yi laa ko defal ñoom ñoo koy taxawu yooyu mooy bu boobaa ñoom dañ ciy génne zakat parce que xam nañ leen te ñoo ci am tasarruf alors que fële mooy dafa général ci kaw noonu caisse de rapatriement mais léegi dañ ciy génne zakat wala déet ah luy loolu ma ne ah gars yi nekk tugal ne bon fii moom dogal fu ne la mën a jóge on va créer une caisse boo xam ne. bon ku génn àddina ñu ñu toppatoo la ci yóbbu la dëkk ba ñu ne léegi dix personnes dix personnes ne dañ koy def ku nekk di joxe par weer cinquante euros mais léegi bu matee at nag alal ji bu dee def na fa at at fekk na fa ba matee nisaab at ñëwaat fa est-ce que dañ naan euh, toj leen kees gi ñu génn ci zakat bu boobaa dañ naan noo parce que milkiya kan moo ko moom il faut nit ki alal jooju mu am ku ko moom kan moo ko moom kenn na ko moomul parce que bu boobaa affaire yi nii lay tëddee parce que kees yooyu kenn du ne moom kenn na ko moomul kiy joxe ku nekk kuy joxe du ay affaireu natt de ndax natt moom waxoon naa la dafa xaram natt moom demal ci zaadul xujaaj gisoon nañ ko gisoon nañ ko yaatal ko lool ci wàllu luy wane natt baaxul te alal ju du xaram la léegi nag mu des waa ji nga xam ne Euh, euh, kon caisse de rapatriement bi kon nu muy demee parce que bon natt lay doon a ah, man la ko la ko wax dafa am condition yu leer luy am dañ naan gaa yi lenn la ñi engagé wu yépp dañuy engagé wu. ñoom ñooy xool nan lañ koy définir est-ce que par année la ñuy cotiser par jour wala par mois yo loolu seen affaire la wala par trimestre mais képp ku def sa xaalis boo koy def da nga koy def li wajhillahi tabaaraka wa ta'ala mooy joxe naa ko pare naa aw ma ci ba ma ko joxee la génn ci sama moomeel kees gii ñuy teg c'est pas man ma bénéficier wu ci parce que bés boo fi demee vacances Sénégal nga faatu Sénégal kenn du ne ah comme que sawaay ci kees gi la bokkoon nañu toj kees gi daal di koy jox kenn du ko jox ay bokkam non parce que mbir mi c'était fait pour de caisses de rapatriement la waa ji nag kenn rapatrié wu ko moom moo dem ba foofu faatu kon bokkut mu bokkut affaire bi kon mooy ana kan moo moom xaalis bi est-ce que kan lañ naan moo ko kenn na ko moomul loolu nag alal ju mel noon kenn du ci génne zakat sànq xam nga maa ngi la doon wax affaire dette yi am na lu ma doon bañ mu jaxase mooy léegi man bu dee entreprise bi may liggéeyee dañ ma dama fa am bonus nag. bonus bi nu ma koy def maa ko moom man bonus bi kay yaa ko moom léegi kay daa am lu ñuy seet daa am foofu lu ñuy seet wala mu am ay prime bolo bloqué wala euh, kii ne chef bi ne wala actionnaire yi wala le patron mu ne gars yi bu ngeen liggéeyee si vous si vous avez si vous vous faites de bons chiffres man ñun actionnaires yi dinañ jël une part ci chiffre d'affaires bi jox leen ko yéen ñi nga xamante ne yéenay salariés yi dañ leen koy dencal nag mois bu ne gaa yi def kii muy denc gaa yi xamuñu ñaata la mais mu ne leen bu boobaa dañuy xool ñaata at la def loolu mu leen dencal xam nga mën nañ ne ne bon dañ koy def sur cinq ans waaw bu chiffre yi baaxee dinañ am luñ ñu leen dencal mooy gaay ku nekk xamuñu ñaata la ñuy am ñoom ñu dem ba cinq ans yi jot ñu tëgg ku nekk quatre mille euros parce que waaye les son sont les actionnaires son contents wax ji mooy. c'est cinq mille euros ou quatre mille euros waa ji ko salarié bu nekk da cee war a génne zakat wala déet ah nga ne ma loolooy laaj bi di ma ne la foofu li ñuy xool mooy eh, jamono ji ñu weesu mooy ji ñu xaar yëpp doon liggéey ñoom xamaguñ woon kañ lañ am est-ce que bu boobaa mooy masala bi ñu jóge sànq ci at daynu lañuy delloo almarju ak xayrul marju mooy det bor bi ma yaakaar am njort ne dinañ ma ko fay ak bor bi ma amul yaakaar ne kenn du ma ko fay kenn du ma ko delloo foofu la ñuy dugalaat mooy lan mooy waa ji nga xam ne mooy bu boobaa dañ naan que gars yi cinq ans nañ jël cinq la def gars yi door leen a jox cinq cinq mille euros wala quatre mille dañ naan kooku bu ko jotee moom da ciy génne zakat parce que mat na say imposable imposable benn yoon mooy comme ci. wax bi ne moo gën a dëgër mooy ngiiru Maliki yi benn yoon kese par lu tax parce que avant moomagu ko woon fekk yoru ko fekk yoru ko mais fekk yoru ko kenn manu la ne waa ji da ciy génne zakat wala moo ko moom ah non kenn manu la ko que yoragu ko woon parce que yoragu ko woon mooy nag bu ko yoree. bu ko bu ko mooy bu bu bu ci tegee loxo ñu viireel ko ko ah bu boobaa da ciy génne zakat waaw ndax bi mu koy bi mu ko yoree ci la nekk loo xam ne lu muy door a moom la comme que lool la nag hmm? eh, mooy moom benn yoon la ciy zakat benn yoon rekk la ciy génne zakat lu tax parce que mu ngi koy door a yor même bu dee ne am na moom xamoon na ne am na lu fi am parce que bon at yi ñu jàll les chiffres sont bons mais xamul ñaata la tam moomamu ko ta mbir mi gaa yi bon man nañu dem ba ci biir ne leen bon pour de raison xaw ma lan finalement on n'a pas pu tenir notre bon def lañ leen waxoon moo tax moom bi mu ko yoree la ko moom waaw. bu boobaa nag moom boobu la ciy génne zakat benn yoon kenn du ko ne at ya weesu woon acca léegi génn ci léegi nag mu des mu am beneen mooy kon benn yoon la ciy génne zakat tam mooy jour bi mu ko yoree bu boobaa da ciy génne benn yoon kenn du considérer ñaataat moo jàll benn kese lay totaliser lépp génn ci benn yoon zakat léegi nag mu des mais bu dee loo xam ne ñoom seeni droit la waaw seeni droit la sauf que gars yi daa am yuñ ciy téye ci seen salaire yi retenue de salaire wala boog mu am yoo xam ne en tout seen àq la ñu téye ko mu leer la ne bu boobaa gouvernement bi wala entreprise bi nu ma man di demee dina leen ko jox bu boobaa nag foofu boobu da yor àttee waa ji nga det bi nga xam ne waa ji am na njortu ni dañ ko koy delloo waaw parce que xam na ne même mu entreprise bi bañee mën nañ ko traîner devant les tribunaux te tamu boobaa dina fay kon kooku niñ koy wax dañ naan ko yàgg ki nga xam ne dafa amoon det boo xam ne yaakaar na ne njortu na ne dina ci jotaat ñoo yem kon yow na def xam nga mooy lan mooy yow da ngay boo ci jotee at yi weesu ah mooy danga koy génneel zakat at mu ne voilà comme waa ji nga xam ne ay mbiram leeroon que dina jot ci det boobale léegi leer na léegi bonus bi sànk dugguñ ci bu baax mooy waa ji nga xam ne dafa amul bonus ah ñu ñu dóor ko bonus bu boobaa kook liñ koy wax dañ naan ko gis nga bu dee am nga alal joo yoroon lañuy xool alal ji nga yoroon moom bu dee te mu matoon nisaab fekkoon nga am ko moom bu atam jotee at mi nga xam ne mooy anniversaire am bi nga xam ne ci la zakat di war bu boobaa yow da jël bonus bi plus ko ci loolu waaw bonus bi ngay plus ci li matoon nisaab te mat fi at ci sa alal danga ko ci danga ko koy boole bu ko defee boo ko ci boolee hein bu boobaa nag nga dal di génn zakat ci lépp waaye masala bii nii dinañ ci gën a ñëwaat masala bonus yeeg affaire prime yi d'intéressement yeeg affaire yooyu parce que bu ñëwee ci mooy waxoon nañ ko bi passé bi ñuy jeexal al maalul alal yi nga xam ne dama ci jariñoo dama koo am loo xam ne dafa yokk ci sama alal man am naa salaire bu ñu xam mais am na prime yu ma am prime yooyu nan lay demee nan lay demee ak salaire bi nu may def ak ñoom seen zakat comme bonus yi ñu wax nii nii ak yi nga xamante ne ay treizième mois wala bokk en tout cas yu demee noonu mooy ana naka lay demee loolu lépp incha allah dinañ ko gën a ci wàllu almaalul mustafaad incha allah kon ci gàttal lii mooy al al al beneen condition bi mooy il faut alal jooju mu nekk alal joo xam ne dañ koo moom moom ju mat sëkk waaw te sharia xamul liñ naan kii moral am na benn lu koy waxe personne personnalité morale xaw ma personnage moral non entre comme entreprise yi xam nga entreprise fii loolu lañ lay wax personnage moral xawma ma personnage moral loolu charia xamul lool looloo taxoon ma ne la sànq coopérative bi kenn du ne du ne bokk coopérative bi lañuy xool li way chiffre d'affaires bi ay wa non parce que actionnaire yëpp tolloowuñu gafa ga tolloowuñu pouvoir d'achat te seeni poche tolloowut bu boobaa am na foo xam ne nag man nañoo boole comme liñ la waxoon ci wàllu jur ji wàllu troupeau yi bu boobaa bu ñëwee ci zakatul ibili wal baqari wal ghanam incha allah dinañ dugg ci détail yooyu waaye fii kon dañuy yem ni ci milki at tàmma mooy beneen condition ginnaaw condition bi mooy nga moom ko moom gu leer léegi nag benn bii di ñëw incha allah ñu gis beneen beneen condition mooy euh, condition annama bokk na ci alal yi nga xamante ne pour ñu ne alal yi zakat da cee war a mën a génn mooy il faut mu nekk loo xam ne il est mooy alal la ju yokk wala joo xam ne moom il est appelé à mu yokk mooy alal la joo xam ne mën na yokk mooy man na euh, fluctuer wu mën na gën a bari léegi luy loolu léegi loolu dañuy bàyyi bii di ñëw mooy charte bi ci tegu desewaat nañ yeneen yoo xamante ne buñ paree ci biir di ñëw ci kon annamaa u te annamaa u waxoon nañu az day tekki annamaa u ak yokku léegi nag bii di ñëw kon ñu gis charte ak yokkul alal ji il faut mu nekk loo xam ne il est susceptible di yokk wala boog moom ci boppam muy alal ju yokk bu boobaa dinañ la jox exemple mais kon alal jurul yokk du ci bokk ñu ne la